ibn Uthman ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu ta'ala anil jami' jotoon nañu gis euh, tarjama di biographie bu Seydina Amr ibn al-As gisoon nañu it biographie di tarjama Seydina Talha euh, Seydina Khalid ibn al-Walid Abu Sulayman sayfullahi almasluul sayfullah xaalid bnu alwalid alayhima ridwaanullah gisoon nañ ñoom ñaar seydina amr ak seydina xaalid tey nag insha allah ñoroon a àggale ki ci desoon te ñoom ñoo ànd tuub muy ñuy war a gis tey seydina usmaana ibn talha radiyallahu anhu nekkoon ki leen ñetteeloon mu ngi tuddoon Usmaanu ibn Talhata ibn Abi Talha Abi Talha boobu nag turam Abdallah la woon moom Abi Talha di doomi ibn Abdil Uzza ibn Usmaana ibn Abdiddaar moom Seydina Usmaan al-Abdari al abdari ko joowoon ci waa banu abdiddaar eh, kon noonu la woon Usmaan di doomu ku ñuy wax Talha Talha moomu di doomu ku ñuy wax Abu Talha te Abu Talha turam Abdallah la tuddoon moom Abu Talha di Abdallah di doomi Abdul Uzza Abdul Uzza di doomi ku ñuy wax Usmaan Usmaan boobu di doomi Abduddaar Abduddaar ki ci tegu mooy Qusay Qusay ibn Kilaab moo juróon ñoon moom Seydina Usmaan dafa bokkoon ci ñi nga xam ne min sadanatil bayt mooy ñi loon toppatoo li nga xam ne mooy Ka'batul musharrafa zaadaha Allahu tashrifan wa takriman famiwam xaajibul bayti dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon toppatoo kaaba gi te ñoom ñoo yoroon li nga xam ne mooy miftaaxul bayt caabi kaaba gi ñoo ko yoroon ñoom seen famille boobu di Seydina Usmaana ibn Talha di ci waa Bani Abdiddaar eh, moom nag bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo noonoo woon lislaam laata muy tuub bokkoon na ci ñi gënoon a noonoo lislaam comme mbokkam yiñ gis rek ñi mu àndal di seydina amr ak seydina xaalid ibn al walid alayhima ridwanullah ba looloo tax rawatina même seen famille bi dama bari woon ñoo xam ne daanaka dañoo doon lislaam bi arrangé wu leen woon en tout cas pour ñoom noonu lañ ko jàppe woon moo tax bokkoon nañ ci ñi ko doon xeex moo tax baayam di Talha xam na Usmaan ibn Talha Talha ci boppam ak bàytexu Usmaan bii nga xam ne Usmaan euh, di bàytexu kii euh, euh, kii moom Sey Seyna Usmaan mii tuddoon Usmaan tamit nga xam ne frère baayam la woon di Usmaan beneen Usmaan ñoom ñaar ñépp Uhud lañ leen fa ndax xare ca xare Uhud lañ demoon di xeex lislaam di xeex alayhi salaatu wassalaam fa lañ leen reye moom baayam di Seydina Usmaan bii di Talha ak rakku baayam ak frère baayam di di kan ah, Usmaan baay tëxam Usmaan ibn Abi Talha ak baayam Talha ibn Abi Talha foofu lañ leen faate ah moom nag Seydina Usmaan bi am na benn nettali boo xam ne imaam Ibn Sa'd moo ko moo ko soloo maa ngi la ko doon junju keroog maa la koy junju keroog naan la buñ ci accès ndax tuddoon nañ ko di nga di nga war a fàttale ko même bu dee yàgg na peut-être doo ko fàttale ko Euh, mais temps Quraysh mooy temps yi yonent bi alayhi salaatu salaam newee Quraysh fële ca Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman ndax Seydina Muhammad ibn Sa'd dafa solo ci sanad boo xam ne mooy càll mooy ne hadis euh, bi wéru mu ne euh, Seydina Usmaan ibn Talha radiyallahu anhu dane moom doon dañ doon ubbi Kaaba ji euh, lundi gu jot ak jeudi bu jot bu ma juumul deux jours yooyu la wax ñaari jours yooyu lundi ak jeudi fekk temps yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi Makka di woote. mu ne benn bés yonent bi alayhi salaatu salaam bëgg a ñëw bëgg a dugg nit ñi dugg mu bëgg a dugg mu bousculer ko bëggul mu dugg. daal di koy xatal foofu ngir mu bañ a dugg ba yeneen mi aleyhi salaatu salaam daal di koy faire remarque bi mu wax ko pour mu jóge fi moom Usmaan ibn Talha yonent mi aleyhi salaatu salaam ne ko la Allah amaana bés dina ñëw caabi kaaba gi nga yor ba tax nga naan ma du dugg sama loxo la ko sama borom di teg ma xool ci ku ma ko neex loxoy ku ma ko neex naa laa koy teg moom Seydina Usmaan bi nga xam ne nag ci la tuub Euh, keroog fatxu Makka yonent ci alayhi salaatu salaam bi muy ubbi Makka mu ubbi Makka léegi nag ba mooy paayam dajale woon magi Makka yi bés ba mu leen dajalee naan leen maa zanantum anni fa'ilun bikum lan ngeen yaakaar ne moom laay def ci yéen lan laa leen di def bañ naan ko anta ah Eh, axun karim ibn axin karim mbokk mu tedd nga doomi mbokk mu tedd nga ñu ne bés boobu bi muy ubbi Makka noonu bi mu ko ubbee dafa laaj caabi ji laaj ko Seydina Usmaan mu tiit fàttale ko loo lole yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon ko ba mu koy bousculer jamono ya nga xam ne ñoom waa Quraysh ñoo yoroon l'administration de la Kaaba ñoo fa doon doxal mu fàttali ko lool nag ah, mu daldi bi mu indee caabi yonent ma lay saab saab ne ko ndax waxuma la woon ne amaane bés dina ñëw buur yàlla jël caabi ji teg ko samay loxo ma xool ci loxo ku woneex neex daldi koy teg mu ne ah kay mu ragal ne yonent ma lay saab saab da koy jël jox ko ñeneen yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di koy jox ba pare euh, mooy par exemple loolu noonu nettali boobu noonu wérul nettali boobu wérul comme li nga xam ne noonu la imaam al-Hafiz ibn xajar wax ci al-Isaaba teg ci mooy euh, mooy du nettali bii la indi nañ la wérul mais dafa indi sensu que ne moom bésu Kaab bésu bés boobu la tuub bésu Fathu Makka mu ne loolu noonu loolu loolu loolu noonu wérul waaw loolu am na li nga xam ne noonu la deme moom Seydina Usmaan li am ba des mooy mu ngi tuub ca hudnatul Hudaybiya mooy ca accordu bi ya trêve Hudaybiya bi diggante boobu mooy ci trêve bi te mooy at mii ñu nekk ci huitième année bi nga xam ne trêve bi mu ngi daw ba léegi ndax trêve bi dix ans de paix la waxoon ba léegi trêve bi mu ngi daw ci jamono trêve boobu ci la tuub ànd ak ki nga xam ne mooy seydina Xaalid ibnul Waliid ak seydina Amr ibnul Aas radiyallahu ta'ala anil jami' loolu mooy li gën a moo tax riwaaye bële wérul en plus am na sax ci asbaabu nuzul yi ñu euh, bi buur yàlla na inna allaha euh, kii euh, an tu'addul amaanata ila ahliha que loolu ci moom la wàccoon parce que mooy yonent mi aleyhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la ko waa banu Hachim keroog bu ñu ubbee Makka wax nañ ne sax ku mel ni Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ak waa ban lenn ci waa banu Hachim dañ la wax bu dee ne côté boobu am na lu ci wér mais mais mais que ne looloo taxoon aay boobu wàcc loolu moom moo wérul que euh, euh, après. Euh, mu ne yonent mi alei saatu salaam léegi dañ ñuy dajaleel mooy siqaaya gi ak ak ak xijaaba gi mooy ndax waa banu Hashim comme Seydina al-Abbas ibn Abdul Muttalib ñoom ñoo doon fële ca Zamzam ñoom ñoo doon joxe ndox mi ndax loolu c'était bien calibré ci waa Quraysh ku nekk dafa am loo doon def loo xam ne lu jëm ci Kaaba gi wala manaasim yi mawaasim yi bokk yi xew foofu ci aj yeeg umra yi ku nekk daa loo xam ne yow yaa ko jagloo yow lañ ko jagle waa banu Haashim nag ñoom ñoo doon yor li nga xam ne mooy di di joxe ndox yeeg yooyu di jox nit ñi di naan kantaa ñoom Seydina Usmaan bii ibn Talha bokk ci waa bani Abdiddaar ñoom ñoo li jëmoon ci caaba ji ak di toppatoo ci Kaaba jeeg loolu léegi nag am ci waa banu Hashim ñu ne yeneen ci wàllu saabsaab comme que yàlla def nañu bu ñu dajaleel ñun ñu yor saab yi ak di joxe ndox yonent ci wàllu saabsaab ne déedéet woo Seydina Usmaan ibn Talha bi ba mu ñëw mu daal di koy jox ñu ne aaya boobu naan buur yàlla da ne eh, eh, buur yàlla mu ngi di digal ngeen di delloo kóolute yi mooy yi nga xam ne ay amaana la. dañ leen a wóolu mu nekk kii ngeen delloo ko seen boroom ci ñoom la wàcc mu ci moom mi la wàcc mooy loolu it daldi wuy wér malgré siiwaay ndax lu siiw la sii lu siiwa boobu noonu ak siiw waaye waaye wérul waaye warul li nga xam ne mooy li li wér mooy Seydina Usmaan ibn Talha moom mu ngi génn mu ngi mu ngi mu ngi tuub kon ci comme li imaam selon comme te loolu waxoon nañ mooy li gën a dëgër te bokk na leneen tamit luy wane ne ñoom jamono jooju lañ tuub ñoom Seydina Amma Amr ibn al-As Khalid na al-Walid ak Seydina Uthman radiyallahu anhu mooy sur rawatina kenn tudd leen mooy ci taarixul islam siira yonent bi alayhi salaatu ci seenu nekk jullit fi ñu ko tàmbalee tudd mooy ghazwatu Mu'ta lañ tudd Seydina Khalid ibn al-Walid ki ci tegu daanaka weer wi ci tegu ghazwatu zaati al-As radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ci huitième at kon kooku mooy Seydina kon Seydina Usmaan ibn Talha moom kon mu ngi tuub ànd al-As ak Xaalid ibn al-Walid léegi mu des mooy ni ñu tuube gisoon nañ ko mooy liñ gisoon ci ñoom euh, moom Seydina Xaalid selon riwaay yi nga xam ne bon bu dee ne yooyu yu se yu imaam al-Waaqidi mooy détail bi moo duggoon ci détail bi mais wér na comme niñ gisoon bi ñuy gis duggu l'islam Seydina Amr ibn wér na que moom Seydina Xaalid ibn al-Walid moom la àndaloon bi ko Seydina Amr ibn al-As di di leen gis ne ma gis kenn ki ci rek mu nekk ñoo xam ne ñoo ma jiitu tuuti kenn kenn ci biir tànt bi kenn ki nekk ci biti daal di yor benn am benn euh, gawar bu benn ki eh, naaga gum téye bi ma jegee muy Seydina Xaalid ibn Walid bi may wax ak moom jekki Seydina Usmaan ibn Talha daal di génn kon loolu mooy wane ne kon moom ci jamono jooju la tuub moom Seydina Usmaan ibn Talha ah moom nag bi nga xam ne nag ci la tuub waa Quraysh <laughs> xam nga Quraysh nag affaire bi neexuleen woon du tout quoi ñu naan laay la mais Ousmane moom lan moo ko dal non Ousmane sûrement dafa am lu ko dal comme li imaam Ibn Ishaq wax <laughs> imaam eh, Ibn Ishaq ndax tudd na tugg ci lislaamu Seydina Ousmane ibn Talha juste bi nga xamante ne nii ci la tudd mooy moom la boole ak bi muy tudd islaamu Seydina Amr ibn al-As ak nga xam ne mooy Seydina Xaalid ibn al-Walid Seydina eh, eh, kon imaam Ibn Ishaq mu ne wa haddathanii eh, man la attahim anna Uthman ibn Talha ibn abi talha kaana ma'ahuma hiina aslama bi mu tuddee dugg ci lislaam seydna amr ak mu ne nettali na ma man laa attahimu koo xam ne man duma ko tuumaal koo ne duma ko tuumaal anna usmaan talha këne seydna usmaan talha këne moom mu ngi tuub ñoom seydna amr amr Talha ak Seydina Xaalid bi nga xam ne nag ci la tuub imaam Ibn Isxaaq nee na mu ne qaala Ibnu Zabari ay Ibnu Zabari as-Sahmi moom gisoon nañu ko mas nañ bi yées moom bokkoon na ci waa Quraysh léegi nag muy muy mu def sadd aw way nag sadd aw way naan anshudu Usmaan ibn Talhata xilfanaa wamul qaani'a lil qawmi anil muqabbali wama aqadal aabaa'u min kulli xilfihi wama xaalidun min mislihaa bi muhallali am iftaaxa baytin gayri baytika tabtaxi wama yubtaxaa min maddi baytin mu'assali fala ta'mananna xaalidan ba'da haadihi wa Usmaan jaa'a bid-duhayn al-mu'azzam kon imaam Ibn Isxaaq mu ne Ibn Zab'ari as-Sahmi dafa ne bi Seydina Usmaan tuubee Ibn Talha Ibn Abi Talha mu ne anshudu Usmaan ibn Talhata xilfana wa mulqaani alil qawmi anil muqabbali mu ne man de maa ngi dagaan di fàttali waay waay waay waay waay waay Usmaan ibn Talha xilfana suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu lañu liyee waay waay suñu suñu accord yañu waaye maa ngi koy fàttali fii nga xam ne fi la sànni fa ñuy fa nit ñuy sànni seen dàll ya fa nga xamante ne mooy xajarul aswad fa nit ñi di di di li nga xamante ne mooy alxajarul aswad foofu la lañ amoon alliance ak ñoom de ñun waa Bani Sahm waaw waaw wa maa aqada al min kulli hilfihi wa maa xaalidun min mithlihi bi muhallali maa ngi koy fàttali tamit di ko dagaat di jaar ci yàlla ngir mu fàttaliku lool ba génnaat ci lii mu dugg wa maa aqada al abaa'u koy fàttali li nga xam ne suñu bàyyi ñoo ko nose woon ci accord yi min kulli hilfihi ci suñu alliance yooyu yëre ak suñu accord yoo yële mu ne nag ku mel ni Xaalid moom waru woon a nekk koo xamante ne nii mooy daganal loolu da lii mu def ànd ceeg moom tax mu bàyyi warul woon a désister ci jamono yu metti ginnaaw Badar ginnaaw Uhud ginnaaw loolu lépp warul woon a désister warul woon a désister de mu ne amiftaaxi bay amiftaaxi baytin gayri baytika tabtaxi waa man amiftaaxa baytin gayra baytika tabtaxi man de dama lay laaj man ak ibn zabari maa ngi lay laaj yow yow Usmaan ibn Talha amiftaaxa baytin gayri baytika tabtaxi yow est-ce que da ngay sàkku caabi beneen néeg bu dul sa néeg muy néeg bi néeg bii borom bi def ne muy kaaba yi nga xam ne buur yàlla dafa def muy lum leen sédde yow nga doon yor caabi ji seen famille rawatina yow nga bàyyi fi caabi néeg bu mel nii nga xam ne sa néeg la kenn du tudd néeg bi te du leen tudd yéen waa Banu Abdillah rawatina yow Usmaan mi yoroon caabi néeg bi. mu ne ko wamaa yubtaxaa min majdi baytin muwassali waay waay ana la ñuy sàpp ginnaaw teddaange kaaba gii ni mu tedde nekk néeg bu tedd tey ta sampu buur yàlla teg ko fi waay waay ginnaaw loolu noon fan ngay uteeti bàyyi ko fi di seeti li nga xamante ne mooy ak tedd ak teraanga feneen ay waaye Ousmane seetaatal li nga def waay mu ne nag mu wax pour yi ci des mooy waa Quraysh la ah, ñu gën a dese kenn koo xam ne ba kenn ci ñoom bi jéem a am gaa yi di la jéem a fit ndax jàpp na ne gaa yi nii fii mu ne seen tuub gii fitna la dugal ci ñu ci ñenn ñi nga xam ne ci waa Quraysh dina dugal fitna ci ñu bari tem ñu ne ah waaye bu dee nag sa wax dëgg yàlla nag xaar leen ki nga xam ne moom moom moo yor mbiru Kaaba gi doon yor caabi ji ku fi dugg moo la ubbil moom moo dem ba ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa nag li muy wax dëgg la dugg ci diine ji waaye gars yi eh, bàyyi leen caaxaan yi waaye loolu day wane ne nag kon eh, arrêtez quoi eh, Quraish Quraish faut pas déconner quand même faut pas déconner Quraish Quraish eh ah Quraish arrêtez leen ñoom nag mu nag lay bañ. ba am ñoo xam ne ñoom tam ñu fitnaan leen moo tax mu ne fala ta'mananna xaalidan ba'da hadihi wa Usmaan jaa bi duhaymil mu'addali mu ne falaa ta'man léegi nag yéen yéen yéen samay mbokk yéen laay waxal falaa ta'manan xaalidan falaa ta'manan na xaalidan à partir d'aujourd'hui yéen waa Quraysh laay wax Xaalid ibnul Waliid moom bu ko kenn amati kóolute ci moom non bu ko kenn wóolooti parce que Khalid n'est pas sûr boo demee moo fitnaal Ousmane Ousmane ni ñu ko xamee waaye waay pexey Khalid a tax mu bàyyi lii bàyyi lii waaye bàyyi fi néeg bii nga xam ne moo ko doon toppatoo dem di toppi koo xamante ne nii moo tax suñu mbokk yi kon nag à partir d'aujourd'hui falaa ta'manan Khalid falaa ta'manan Khalidan ba'da hadhihi bu fi kenn dal di wóoloote Xaalid ginnaaw lii bu ko kenn wóoloote waaye waa Usmaana kantaa Usmaan moom jaa a moom it bu leen ko wóolooti comme que waa na ko te moom ëndi na waa Usmaana kanta bu leen wóolu Xaalid waaye osmaan moom ni mu fi indi moom njombe la fi indi jaa a bil duhmil mu'azzali indi na fi njombe joo xamante ne nii waay waay musiba goo xamante nii bu naqaree li waaye la fi indi muy tuubam gii mu tuub nga xam ne dina fitnaa laale li ma metti ñu bari loolu la ba ibn zabari wala ibn zabara doon wax mais waxu fi dara mooy loolu mooy wane ne Quraysh ñoom seeni bal dafa jeex seeni bala tàmbali woon a jeex ndax xam nañ ne ah gaa yi moom bu dee ñoo tuub bu dee ñoo tuub mooy caafa gi gën a xëm nag du tekki lu dul ne wax dëgg yàlla caafa ngay xëm kon moom seydna Usmaan ibn Talha radiyallahu taala anhu bi nga xam ne kon ci la tuub ñëw jaayante yonent bi alayhi salaatu wa salaam ginnaaw seydna Xaalid moo njëkk moo jaayante seydna Amr ibn al-Aas àndaloon moom mooy ki mujjee jaayante ah moom nag Seydina Usmaan ibn Talha ah radiyallahu anhu fekke woon ah, fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu salaam di ubbi Makka zaadaha Allahu tashrifan wa takriman moom fekke woon na ko comme ni nga xamante ne noonu la ko imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibn al-Hajjaaj raxmatullaahi alayhima soloo jële ci seydina Abdallah Abdallah ibn ibn Umar mu ne aqbala anna rasuulallahi sallallaahu alayhi wa sallam aqbala yawmal fathi min a'laa Makka ala raxilatihi murdifan Usaama ibn Zayd wa ma'ahu Bilaal wa ma'ahu Usmaan ibn Talha min al-Hajaba hattaa anaaxa fi al-masjid fa amarahu an ya'tiya bi miftaaxil bayt. Seydina Abdallah ibn Umar ibn al-Xattaab radiyallahu ta'aala anhumaa mu ne Yonent bi alayhi salaatu wa salaam li nga xam ne dafa dëgmal ci bésu fatxu Makka bi muy ubbi Makka jóge ci kaw Makka nekk ci warwaayam mu ngi supporté woon ki nga xamante ne mooy Seydina Usaama ibn Zayd al-Hibbu ibnul ibnul Hubbi di Seydina Usaama Euh, Ibn Zayd radiyallahu anhu gisoon nañ tarjamaam wii wala non si gisoon nañ tarjama Seydina Usaama Ibn Zaydin radiyallahu taala moom la àndaloon moom la supporté woon alayhi salaatu wasalaam mu ngi ànd ak en plus wa maahu Bilaal mu ngi ànd ak Seydina Bilaal al-mu'adhdhin al-Qurashi mawlaahum muy seydna Bilaal ibn Rabaah di noddukatu yonent bi aleyhi salaatu Bilaal al-Habashi al-Qurashi mawlaahum ah la àndaloon ak kan Usmaan ibn Talha ak après mu digal ko ne ko demal nga indil ma caabi yi voilà mooy ñoom ñoo ànd ndax seydna Talha bu muy jóge fi nga xamante ne mooy dëkk ba moom Medina la jóge jamono yi moom bi mu tuubee ci at moom mu tuub ci lañ ubbi Makka waaw kon moom moom euh, non nekkul woon ne ba moom bés boobu dafa tiit nekk fële bokk ci waa Quraysh après yonent ma lay sa saab woo ko mu tiit mu ne ko mu fàttali ko lool non non non moom Medina la jóge fekkoon na mu tuub bu yàgg bi mu ñëwee nag comme que moom xam na caabi yeeg xam na fi muy neen yooyu xam na ko <laughs> même bu dee ne ginnaaw moom gaa yi di ko faari dañ koy nangu mais comme que fatxu Makka mooy yonent mi alayhi salaatu salaam nag teg na loxo ci Quraysh ba paayi Quraysh yaa ngi fii kilifa Quraysh taxaw di ñaan ndimbal nan lay def ci ñoom ñenn ñi daw nañ xam nga ne ñooñ mos taluñu yori caabi mu dem indi ko après ñoom ñu dugg ci biir voilà moom mu daal dugg ci biir yonent mi aleyhi salaatu salaam dugg ci ubbi kaaba gi waaw waaw waaw bi mu duggee mu daal ginnaaw tawaaf beeg yooyu bi mu defee tawaaf ak yooyu après ci la laaj kaaba ca caabi jeeg yooyu bañ andil ko ko mu daal ànd ak Seydina Bilaal ñu daldi dugg ci biir ci biir ak Seydina Usaama Allahu akbar hmm? keroog Seydina yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa dugg ak Seydina Bilaal ak Seydina Usaama Seydina kii Usmaan radiyallahu anhu moom moo ko joxoon caabi ji mu daal di dugg gisee foofu gaa yi def fa ay ay kii nee nañu xam nga kuffaar yi rek ñu defoon fa ne ay ay ay statue yoo xam ne nee nañ Ibrahim la woon alayhi ak Seydina Ismaïl alayhim asalaatu wassalaam yonent mi alayhi salaatu wassalaam daal di yépp après ci biir léegi gën dëgër mooy julli na fa comme li Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu bi ñu génnee yonent bi aleyhi salaatu bi mu génnee ci biir kàmba gi mooy ñooñu rekk a dugg yonent bi aleyhi salaatu bi muy dugg Seydina Usaama ak Seydina Bilaal radiyallahu anhu Seydina Usmaan ibn Talha moo leen ubbil léegi nee na dañoo génn rek ma daal di gaaw laaj Bilaal ne ko yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la def mu ne bi mu duggee dafa julli ñaari ràkk fii la féeti loolu mooy li gën a dëgër même bu dee jëlee nañ ci say naaw saam moom mu ne julluwul loolu mooy al musbitu muqaddamun ala naafi mooy ki nga xam ne dafa saxal kooku lañuy jiital ci ki ne moom gisul ndax mam mamam leen mënoon na ko préoccupé préoccupé comme que foofu dafa xaw a rëy tuuti Seyna Bilaal moom nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu duggee julli ne ñaari ràkk ci biir Kaaba bi Seyna Usaama moom nee na moom gisul mu julli mooy c'est normal bu dee ne leneen la doon mooy ñu deen dugg imaginer comme nga dugg foo xam ne yaa ngi fay dóoru dugg te mu nekk fu màgg foo xam ne koy màggal benn ngay dóor a foofu am na ñoo xam ne bés bi ñu dóor a jumaa jumaay jumaa jumaay Medina mais ki ñu àndal ndax julli na fa am julliwu fa ñoom yëguñu ko ndax lan dañuy contempler di xool ak yooyu waaw mooy loolu rek mais Seydina Bilaal ibn Rabaah moom gis na ne nee na yonent mi julli na foofu kon Seydina Talha ibn Abi Talha voilà yonent mi salaam bi nga xam ne ci la génn ci Kaaba gi mu daal di digal Seydina Usmaan ibn Talha ne ko ñaari déjjën yu yu yu kuy yooyu mu ne loolu mooy nañ ko fa dindi voilà ndax yee yeerul ab julli nit di julli yooyu di ko préoccupé voilà loolu imaam Abu Dawud as-Sijistaani solo na côté bi ak imaam ak sëriñam imaamu Ahmad imaamu Ahmad ndax ñoom Quraysh dañ faa defoon foofu comme li Seydina Sufyaan ne lam yazal qarnay kabsha al kabshi fil bayt hatta ihtaraqa al bayt fa ihtaraqa mooy ñee nañ mooy kuy xar ma Seydina euh, ñaari béjjën ya xar ya Seydina Ismaïl Ibrahim rendi woon dañ fa ne woon mu ne loolu dañu woon di fa nekk lu ba kere nga xam ne fala mooy ba ba kaaba gi lakkee lakkaale yonent ma li saar saar ne ko loolu dañ ko jële ko fi ndax bu mu nekk di préoccupé julli ñii nga xam ne ñooy way julli ñii julli kon seydina Usmaan ibn Talha ibn Abi Talha radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ah, kon loolu mooy li gën dëgër ci moom kene kon mooy du ne jour boobu la Touba fatxu Makka noonu voilà moo tax say naa kii imaam alxaafis ne waxaa moo tax nettali bi ne bés boobu la tuub ay ak inna allah ya'muru an tu'addul amaanaati ila ahliha mu ne loolu hada munkar xadiis bi munkar la ndax li ñu xam mooy ne moom tuub na gàddaay moo tax moom dafa bokk ci ñi gàddaay looloo tax imaam az-Zahabi rahmatullah alayhi bi nga xam ne ci lay def tarjamaam e, e, e, dafa ne xaajibul bayti baytil xaram wa ahadul muhajirin kii Seydina Usmaan mooy ki doon yor moo doon toppatoo kaaba gi doon yor moo yoroon clé bi wa ahadul muhajirin te dafa bokkoon ci kenn ñeen kenn ci ñi nga xam ne ñooy na yi ñi gàddaay jógowoon Makka ñëw Medina bu dee ne Makka la tuubee fatxu Makka ginnaaw fatxu Makka yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon laa hijrata ba'dal fath di waaw laa hijrata ak gàddaay amatul ba'dal fath ginnaaw bi ñu ubbee Makka mooy ginnaaw ubbi Makka moom ay naa gàddaay yi moom amatu fi laa hijrata ba'dal fath loolu laa alayhi salaatu salaam wax kon kay mooy buñ la nee moom ci buñ la nee moom ci ci ñoom la bokkoon ci muhaajiruna yi kon mooy tuuboon na ba waaw moom nag Seydina euh, euh, euh, Usmaan ibn Talha keroog yonent bi aleyhi salaatu salaam biñ paree da leen a delloo caabi ji biñ paree ne leen ne xuduha yaa bani Talha xaalidatan taalidatan laa yanzi'uha minkum illaa zaalim yeneen ci ma salaam même bu dee ne sanad bii nii sanad bii bu bu daif la comme li imaam al-Haythami wax ci Majma'u Zawaa'id mu ne imaam at-Tabaraani soloo na ko ci al-Kabir ak al-Awsat imaam al-Haythami nag ne Abdullah ibn Mu'ammal bi ne ci kii bi ci càllale bi looloo tax wérul mu ne yonent bi dane keroog bi mu leen di delloo caabi ji dane xuduhaa jël leen ko yaa bani Talha yéen doomi Talha xaalidatan taalidan mooy mu sax ci seen loxo caabi ji téye leen ko kenn du ko jël ci seen loxo lu dul tooñkat kenn du ko nangu mooy lii seen wàll la yéen na ko suñu borom sedd mooy ngeen di yor caabi Kaaba bi ku ko nangu ci yéen nag hmm? képp ku ko nangu ci yéen mooy dalee na tooñ waaw mu daal leen koy delloo ah moom nag Medina la dëkkoon moom Seydina Xaalid euh, Seydina Usmaan ibn Talha nee nañu ah moom fa la génne àddina am nañu ne fa la génne àddina l'an 42 ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam imaam al-Waaqidi rahmatullah aleyhi moom moo ne l'an 42 la génn àddina Medina Ah, te loolu mooy li siiw am ñu ne ajnaa diin fala wàcc fala génn àddina ci xare dañ koo faat imaam alxaafiz ibn xajar ci al mu ne qaalahu al askari wa huwa baatil mu ne lool imaam al moo ko wax waaye mu ne lii moom neen la moom kënee ci kii mooy faatoom Medina ñépp mooy dafa nekk lu siiw lu nit ñi xam kon nag euh, ne ne moom fële la génne àddina mooy ci xare loolu noonu déedéet loolu du li nga xamante ne mooy li am mooy déedéet kon kon muy ci la 42 ginnaaw gàddaay yonente mi aleyhi salaatu ci la génn àddina moom seydina Uthman ibnu Talha radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wama waa kon ginnaaw loolu euh, dafa am ay xew-xew nag yu xew ci début at mi ndax ñu ngi ci bul fàtte juróom-ñetteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci lañu ne loolu bu ko perdre de fil dafa am ay sariya yoo xam ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di leen a yónnee comme ni nga xam ne noonu la baaxe woon moom moom aleyhi salaatu wasalaam di yónni li nga xam ne mooy ay armée yoo xam ne du dem mooy dafa yónni ay saxaaba radiyallahu taala anhum wa ardaahum ngir ñu dem daldi dem ci ay xare yoo xam ne moom du ko fekke ci juróom ñetteelu at mi ci am na yoo xam ne moom alayhi salaatu wassalaam daf koo yónnee te bokk na ci yooyu muy sariya bii nga xam ne moom lañuy bëgg gis ni insha allahu taala muy sariya bu seydina Shujaa Shujaa ibn Wahb radiyallahu taala anhu wa ardaa Shujaa ibn Wahb la tuddoon imaam alxaafis nee na dañu naan am nañu ne ibn abi Wahb mooy du Shujaa ibn Wahb mais ibn abi Wahb ibn Rabi'a ibn Asad ibn Suhayb ibn Malik ibn Kabir ibn Ghanm ibn Daawudan ibn Asad ibn Xuzayma al-Asadiyu radiyallahu ta'ala anhu noonu la tuddoon muy Shujaa di toomu ku ñuy wax Wahb am na ñu ne ibn Abi Wuhayb doomi Abi Wuhayb la mee du Wahb ibn Rabi'a di doomi ki nga xam ne mooy Rabi'a Wahb boobu wala ibn ñuy wax Asad Rabi'a boobu di doomi Asad ibn Suhayb Rabi'a boobu di doomi Asad Asad di doomi Malik Malik di doomi Kabir Kabir di doomi Ghanm ibn Daawudaan ibn Asad Daawudaan boobu di doomi Asad ibn Xuzayma Asad di doomi Xuzayma moom Shujaa al Asadi bokkoon ci kojug bani Asad imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullah alayhi wa an abihi nee na bokk na ci ñu njëkk a dugg ci lislaam shujaa ibn wahb bi waaw e, da du moom rekk ko wax imaam muusa ibn uqba tamit ak imaam ibn al kalbi ak seydina urwa ñoom nee nañu si bokk nañ ci ñi njëkk dugg ci lislaam non seulement bokk na ci mais bokk na ci ñi nga xam ne dañu gàddaayoon dem Éthiopie mooy ña gàddaayoon demoon Éthiopie jamono yeneen bi alayhi salaatu salaam diglee ñu dem Éthiopie ndax am na buur boo xam ne du ñu toon kenn fa moom nee nañu Seydina Shujaa bi moom bokkoon na ci ñoo ñële nga xam ne gàddaayoon nañ ànd ak Seydina Jaafar ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii waaw na imaam ibn Abi Haatim loolu la ne bokk na ci muhaajiruun al awwaliin ñi njëkk gàddaay ci gàddaay bu njëkk bu am ci lislaam ban lislaam ban gàddaay njëkk am ci ci ci lislaam tudd lañ ko léegi booy Éthiopie al hijratu ila al Habasha mooy l'Égypte à l'Abyssinie bu Medina bi moo gën a siiw na alayhi salaatu wasalaam ci boppam moo génn dem mais bale moo jiitu ci juróomeelu at ma wa hijratun adina al muxtaaru fi rajabin li aami xamsin gis nga loolu la boroom xilaas waxoon mooy gàddaay goo xam ne ki nga xam ne moom la suñu boroom tànn muy alayhi salaatu moo ci joxe digal ci weeru rajab moom bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo demoon moom nag imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi dafa soloo ci juróom-ñetteelu at mi nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam daf ko yónni ci mbooloo boo xam ne ci waa Hawaazin waa Hawaazin mine mooy gaay ghazwatu Hunayn mooy waa Hawaazin mais loolu ñëwaguñ ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne da ko yónni woon foofule moom seydina shujaa ibn wahb al asadi radiyallahu anhu moom la imaam al waaqidi di nettali ne bi sanadin da'if ci sanad boo xam ne bu da'if la imaam al bayhaqi soloo na ko ci dalaa'il an nubuwwa ci yoonu imaam al bay al waaqidi muy kon sanad bu wéradi imaam al waaqidi ne haddathani ibn abi sabra an ibn abdillah ibn abi farwa an umar ibn al-hakam annahu qaala ba'atha rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam shujaa'a ibn wahb fi arba'atin wa ishriina rajulan ilaa jam'in min hawaazina wa amarahu an yughiira alayhim fa xaraja wa kaana yasiiru al-layla wa yakmunu an-nahaar hattaa sabbahahum ghaariin imaam al kon mu wax sanad boo xam ne wérul mu ne kon sëriñam di ibn abi sabra moo ko nettali an isxaaq ibn abdillah mu jële ci isxaaq ibn abdillah moom mu jële ci omar ibn al mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa yónni dafa yebal Shujaa seydina Shujaa ibn abd ibn Wahb fii arba'atin wa ishrina rajulan an mu boole ko vingt-quatre personnes vingt góor ngir ñu dem ci benn mbooloo min hawazina ci waa hawazin dëkkoon côté Taif foofu la ca Taif nga xam ne ca xare Hunayn loolu amagul mooy waa hawaz harbu hawazin mooy Hunayn wa nee na yonent bi aleyhi salaatu digal ko ne ko boo demee nga songu nga dal ci seen kaw mu ne mu ngi génn doon dox guddi gi la doon dox di nëbbatu bëccëg gi ngir bañ ngir bett gaay nee na ba ni mu leen di bette nag suba daldi dal ci ak fajar daldi dal seen kaw waa ñu dem nag am fa na'aman kathiran wa sha'a ñu am fa jële fa li nga xam ne ay gàtt yu bare bare bare bare bare lañ fa jële keroog jur ji lu bari lañ coo jële ak li nga xam ne mooy ay gàtt mu ne fastaaqu zalika xatta qadimul madina ñu wommat loolu lépp ba indi ko madina léegi nag mu indil leen nee na yi nag lu bari lañ ci amoon nee na ku nekk keroog amoon na xamsata ashara ba'iran kull rajul ku ci nekk ci ñoom ñoom ñu demoon ci xare bi am nga quinze gëléem quinze gëléem nga am ci li nga xamante ne mooy euh, euh, euh, nu mu tuddati quinze gëléem nga am nga am bi ñu leer ci màng mi ah waaye imaam al-Waaqidi mu ne waaye am nañu ne këne jàppale woon nañ fa sax ay jaam ay jaam yu jigéen ba ki nga xam ne moo leen jiite woon muy Shujaa ibn Abd Shujaa ibn Wahb daldi woon ci tànn benn jigéen boo xam ne bu taaru la woon ci jaam yi nee na après biñ leen kiiyee summa qadima ahluhum muslimin après nag bi mooy bi lool xewee seen waa ñoñ ñoom mbooloo moom ci waa Hawazin di ñëw ci yonent bi aleyhi salaam def délégation ngir tuub si léegi ah yonent mi aleyhi salaatu salaam daal di fa shaawara nabiyu sallallahu alayhi wa sallam amirahum fi raddihim ilayhim fa qaala naam fa radduuhaa wa xayyara allati indahu fa xtaarat almuqaamu indahu mu ne eh, léegi bi loolu xamee yonent mi aleyhi salaatu salaam ah comme que gaay mooy yenn jaam yiñ jàpp ak fam leen yónni woon ñoom mujj nañ ñëw tuub si comme que ba leen ba dal seen kaw ay yéefar lañ woon mooy ne manu mooy du charian du la ne léegi kon léegi eh, gaa yi comme que ñële tuub nañ léegi jeex na non non mooy dangay mën a négocier gaa yi kese ndax seen plein droit la yàllaa leen ko jox wa'lamu annama ghanimtum min shay'in loolu buur yàllaa ko moo ko def ba léegi day dox léegi nag comme que nag gars yi ñoom ñu ngi door a tub yonent bi aleyhi salaatu salaam nag daal di ah woo sariya bi daal di leen ah ngir gisee gisee ñoom daal di leen consulter pour ñaan leen ne leen pour ah ñii de seen mbokk yi mujj nañ tub est-ce que man ngeen leen a delloo mooy jaam yi ngeen jàpp ci ñoom ci saa se ñu ne naam ah kay niñ ko bëgg lañ koy def. allahu akbar voilà nga am meli ndax lii lu bari la quinze gëléem nga am ko ba pare am ay jaam ñuy wax nga am ci ku rafet yow ñenn ñu bari boo bu leen sab seen sëriñ ne woon <laughs> sëriñ bu mat sëriñ bu leen ne woon teg ko ci raison yu valable sa femme bi nii moom manu ah li ma lay sant de di la ko digal en tant que sëriñ bu la bëggal jàmm mooy nga bàpp danga naan way nga xool femme bi mu gën taaru ci sa bët yi rek danga naan way yow sëriñ bi yow moom lay baax bala yow moo gën a simple ba femme bi femme bi it wax loolu bu dee waayam ji moom mu jàpp ne ba waayam ji moom ba sëriñ bee gën yomb ba ko moom mooy ñun moom mais ñii ñoom lu leen yonenti ma lay sarsam wax ñu def mu kii leen laaj leen ñu ne ko ah kay dañ leen di delloo naam naam ñu daal di leen delloo sariya bi nag euh, par exemple ci imaam euh, euh, al-Hafiz Ibn Kathir ci al-Bidaaya wan-Nihaaya mu ne sariya bi dafa mel ni mooy sariya bi nga xam ne imaam ash-Shafi'i rahmatullah alayhi da koo soloo comme ni ko imaam al-Bayhaqi daal di tudde ci Dalaa'il an-Nubuwwa ci yoonu imaam ash-Shafi'i moom mu jëla ko ci imaamu Maalik ibn Anas Seydina imaam Maalik jëla ko ci Naafi' Naafi' jëla ko ci sëriñam di Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa yónni benn sariya qibala Najd mu ne fa kaana fihim abdullah ibn omar mu ne seydna abdullah ibn omar ca la ne woon mu ne fa asabna ibilan kasiran après ñu amee fa kii yu bari nee na nag bi ñu ko séddalee bi ñu séddoo affaire bi mat douze ku nekk am douze ba'ir voilà léegi eh, te imaam al saxiixayni mooy imaam al xaafiz al buxaari al xaafiz imaam muslim ibn al xajjaaj ñoom ñaar soloo nañ lu mel nii Euh, imaam naka noon imaam Abu Daawud it daal dina koy solo rahmatullahi alayhi ba léegi ci Seydina Abdullah ibn Umar lu mel nii mu ne Yonent mi alayhi salaatu salaam dafa yónni ab sariya Najd nee na biñ demee ñu jël fa lu bari am fa lu bari ku nekk am ba douze euh, ginnaaw xumus biñ génnee paar Yonent mi alayhi salaatu salaam ak yooyu euh, waaye eh, eh, ma eh, mooy loolu mu ne peut-être euh, kii mooy we mais yaakaar naa ne affaire bu bokkul ndax ndax Hawazin Hawazin euh, bon mooy man na bañ a bokk ah, man na bañ a bokk ndax Hawazin euh, bon soriwuñ Makka noonu mooy Taïf du dafa sor yenn Makka Makka yenn sor yi te lii Najd c'est vrai que Najd moom mooy beneen côté bi mooy ci est bi mais amaana daal amaana mooy eh, moxtamal li mu wax man na nekk mooy na nekk c'est possible loolu mën na nekk mais yaakaar naa ne en tout cas bon ni nettali bi demee nii amaana mu wuteeg moom mu wute ak bii ndax bon même contenu bi li ma ci gis daal mu nuroo mooy que ne tas de giléem yi ñu kii dafay quinze giléem lañ wax lañ lañ lañ ci am ñii ne douze fii ne douze ak yooyu amaana loolu daal loolu loolu man na mooy daal loolu bu ci nekk mën naa nekk moom nag Seydina Shujaa ibn Wahb wala ibn Abi Wahb radiyallahu ta'ala anhu wa imaam ibn al rahmatullahi alayhi nee na ñu ngi ko faat bésu yamaama ba ñuy xare mooy yi gisoon ci seydnaa bi ñu ngi seydnaa Xaalid ibnul Walid xurubu ridda yooyu bésu yamaama bi ñuy xareek ñi nga xam ne dañ doon ne dañuy génn ci lislaam ak ñoomin Musaylimatul Kazzaab kàcckat bu mag bi ci xare yooyu yële fala yamaama falañ ko faate moom seydinaa Shujaa ibn Shujaa ibn Wahb radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu ginnaaw li nga xamante ne mooy sariya boobu mu am beneen sariya boo xamante ne nii ba léegi imaam al di Muhammad ibn Umar ibn Waaqid al-Waaqidi rahmatullahi alayhi moo dafa xew tamit ci juróom-ñetteelu at mi moom imaam al-Waaqidi yu mu ne Muhammad ibn Abdillah an az-Zuhri annahu mu ne naa nettali nañu Muhammadu ibn Abdillah sama sëriñ man imaam al yi moo ñu nettali comme ni ne ba léegi wa imaam al-Waaqidi yu bari yi muy solo daa moom magaasi yom bu réeroon boo demee ci dalaayu <laughs> Dalaa'ilun Nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi presque nga fekk ba la ci ëpp solo <laughs> ak tamit bon sëriñ doo kii wam bi taalibeem bi imaam Ibn mooy imaam al-Waaqidi daal di nag imaam Ibn Sa'd soloon jaar ko ci yoonu imaam al mu ne kon Muhammad ibn Abdillah moo ñu solo moo ñu nettali an az-Zuhri mu jële ci Muhammad ibn Shihab az-Zuhri Abu Bakr ibn Shihab az mu ne ba'atha Rasulullah yonent mi alayhi salaatu dafa yónni benn saxaaba bu tuddoon Ka'b ibn Umayr waaye Ka'b ibn Umayr nga ne ma eh. tur boobu daa mel ni ça me dit quelque chose Kaab la tuddoon Ibnu Umayr mais eh, gis ku ma suñu gis kii ma ne la non Mus'ab ibn Kaab Mus'ab ibn Umayr gisoon ak ñoom Kaab ibn Kaab ibn Maalik sax jotaguñ ko gis Kaab ibn Maalik jotaguñ ko gis Seydina Ubay ibn Kaab lañ gisoon mais Seydina Kaab ku tuddoon Kaab ibn Maalik gisaguñu ko waxoon nañ ne bésu bésu comme Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu anhuma fële lañ leen di gis jouru Tabuk insha allah Kaabu la tuddoon di doomi Umayr bokkoon ci ko jug waa Banu al-Gifaari yi imaam Ibn Abdul Barr radiyallahu anhu nee bokkoon na ci al-Isti'aab nee moom nii bokkoon na ci saxaaba yi gën a mag ci ponkali saxaaba yi la bokkoon ndax loolu lu am solo mooy ñun buñ foog ne ñi siiw nii rek ñoo kii woon am na ñoo xamante ni amoon nañu ci ci ci ci ci ci qualité ci ay xar baax lu toll ni ñenn ñi ñi ñi gën a siiwaan ah. ñi mais dañoo siiwul <laughs> mooy ci maas gi siiwuñu mais ay ponkal lañu woon moo maa min kibaari saxaaba ñoom ñépp sax kibaar lañu waaye ci comme li suñu borom wax tilka rusulu rek faddalna ba'dahum ala ba'd yonent yi alayhi salaam ñu ngi noonu na ko noonu la leen buur yàlla gënale mu ne ko noonu tamit saxaaba yi radiyallahu anhum ñépp xam nañ Seydina Abu Bakar ci gën loolu moom mooy lu waay baax baax lu Seydina Ali Seydina Uthman Seydina Ubay Seydina Zayd ibn Haritha Seydina Mus'ab ibn Umayr loo baax baax baax mooy Seydina Siddiq moo nekk sa kaw loolu la yàlla def te mooy ki gina ki yonent mi alayhi salaatu salaam gina sopp gis nañ keroog li mu wax eh, naa kii nee na damaa ñëw laaj <laughs> eh, ah, man ahabbu naasi ilay yonent mi alayhi salaatu salaam kan nga gën bëgg mun a Aïcha mooy doomu siddiq as-siddiqatu bint siddiq waaw mu ne ko déet ci góor ñi mooy ba ñu ko laajee ci lu ñu doyal kan nga gën sopp kan la tudd Seydina Abu Bakr radiyallahu anhu summa <laughs> man mu ne Umar summa man Usman summa man Ali radiyallahu ta'ala anil jami' après mu tudd ay nit am <laughs> boo xam ne riwaayé boo xam ne ne mu tudd ay nit ma xam ne man amru sori naa foofu moo tax seydna ali ibn abi ba ko doom ji laajee seydna muhammadu ibn al-hanafiya radiyallahu anhum ba mu ko laajee ne ko kan moo gën ci xeet wi la nekk abu bakar Seydina Abu Bakr doom jee ko laaj moom Seydina na ibn Abi Taalib ne ko kan moo ëpp ngëneel gën ci xeet mi mu ne ko Seydina Abu Bakr ginnaaw yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Abu Bakr a gën mu ne ko kan mu ne ko Omar <laughs> waaw mu ne ko Omar a ci tegu de Omar moo ci tegu doom ji naan ko mais yow mu ne ko man jullit man kenn laa ci biir jullit ñi mais bu dee gën moom ñee ñoo gën Allahu akbar laa yaarafu laa yaariful fadla illaa ahlu gëneel waa gëneel rekk xam luñ gëneel Allahu akbar wala Seydina Ali ibn Abi Taalib gis nañ bi gis tarjama Seydina Omar ibn al-Khattab eh, eh, Seydina Ibn Abbas comme ne saxee bi mu ne mu ne dafa jekki ñu tegee néewu Seydina Omar noonu nit dem di julli di ko ñaanal nee na ma jekki fi ma taxawe man Ibn Abbas noonu jaaxle ndeysaan di ñaan euh, mu am ku ma teg sama loxo ci sama mbagg ma gis ma tourné muy na Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu mu ne amul ci xeet bi ginnaaw yonent bi alayhi amul koo xam noom Seydina Ali ibn Abi Taalib buy génn àddina bëgg na présenter saxiifa bu mel mooy téere jëf ay jëfam ya muy présenté borom bi subhaanahu wa ginnaaw bu yonent bi alei salaatu salaam ku moo xam ne bu sañoon de buy buy faatu comme kooku lay présenté li mu présenté ku dul mooy Seydina Omar mii bu ma sañoon man Ali bu may faat moom téere jëfam comme dama ci am photocopie muy sama bos Allahu akbar Allahu akbar te gis nga Seydina la lam waxoon ba mu déggee nit ñi naan Seydina Omar moo gën Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu mu ne leen lan la laylatun li abi bakr xayrun min umar wa ali umar mu leen benn benn guddi bu sayyidina abu bakr radiyallahu anhu non seulement waxuma moo gën omar rek mais dajaleel omar moo gën omar ci boppam man omar ak sama njaboot abdallah hafsa ñépp boo dajalee yi laa fin fépp nga dajale leen ñoom ñépp seenu mbaax say benn guddi sayyidina abu radiyallahu anhu moo ëpp doole fopp moo gën Omar ak waa kër Omar njabootu Omar Seydina Bilal ibn Rabah bañ koy wax loo lu mel noonu mu ne yéen da yen a yéen xanaa seen bopp yi kiy wax lool xanaa dafa xalaatu man de man man ñun ñun ñun benn toq lañ ci ngëneelul Seydina Abu Bakar mooy lu ngeen gis ci man Bilal ak saxaaba yi boo boo gisee ñun ñu nekk. ba ngay wax ci man di ma di di jàpp mu yéem la yu baax yi nga gis ngëneel yi nga gis mu yéem la yu man Bilaal ibn Rabah al-Mu'azzin mawlaahum yooyu yépp bu la yéemee xamal le loolu du dara lu benn qatratu min fadli abi min min min fadli abi bakr loolu benn toq la ci ngëneelu Seydina Abu Bakar yi nga xam ne mënuñu koo lim mënuñu koo takk ngeen naan ma man Bilaal maa féete kaw Seydina Abu Bakar fàkk <laughs> nag Seydina Ka'b ibn Umayr bi ku bokk ci ponkal yi la bokkoon ponkalu saxaaba yi comme ni Seydina Abdallah ki moo imaam ibni abdil bar yuusuf annamari al-andalusi radiyallahu ta'ala al-andalusi annamari radiyallahu maliki radiyallahu anhu borom al-isti'ab ak lan tamhid ak lan al-istidhkar téere yu rëy yooyu ci sharh muwatta bu imaamu malik imaamu daaril hijrati radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam kon da koo yónni imaam al-Waaqidi kon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam moom mii la yónni eh, da koo yónni kon imaam az-Zuhri la wax mu ne yonent dafa yónni Ka'b ibn Umayr al-Ghifaari boole ko quinze góor may sariya mu ne ba nu ñu agsee fan la ko yónni ilaa zaati atlaah eh, ci waa bani Qudaa waa bani Qudaa la ko yónni woon ñu ne woon fële ci zaati Atlaah Atlaah bokk ci waa Sham ci ci contrain wu Sham yi contrain wu Sham yi ci Sham la bokkoon léegi nag bi ñu demee foofu la nag <laughs> bi ñu demee foofu la ñu fekk fa gaaya nekk mbooloo mu baree baree baree baree mooy gaay de nekk jayshun aramram jayshun aramram mooy te mooy mooy mooy mooy boo xamante ni nii comme géej ndax bariwaay eh, gaa mooy fële ca balqa fala woon ca ca waa zaati atlah foo fële ca balqa arbu balqa bokk ca Sham Syrie gu mag pas Syrie gu ndaw gii gaa yi bi ñu fekkee ñu bari noonu léegi ñu woo leen comme ñu woo leen ci lislaam gars yi faalewuñu leen ah léegi gars yi daldi di ñoom gars yi xareek ñoom gars yi nag daal fay rey di ñun kiiwee ca lañ rey ca lañu rey ñépp mooy ñu rey ñépp ba mu des kenn rekk moo rëcc moom Seydina Kaabum na Umayr mii moom bokk na ci ñu faat keroog lañ ko faat foofale waaw imaam Ibn Sa'd nag nee qissa bii nii bi mu ko ndee ci tabaqaatam yi nee na ci rabiul awwal la woon la xew woon ci sanata samaan waaw kenn rekk ci rëcc daldi dem wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci la waajooju kenn ci rëcc ñu rey ki nga xam ne mooy Ka'b ibn Umayr ñu ñëw wax koy yonent bi alayhi salaatu salaam mu bëgg a préparer ab armée ngir fekk fa gaaya waaye laata muy préparer kii bi mu dégg ñu ne ko ñu dégg ñu ne ko gaaya décampé nañu mooy changé nañu changé nañu place newatuñu fi gaay yi nee nañ mëy nee meñ ne mentañ ci dëkk ci ci réew mi kenn xamatul fu ñu féetee gaa yi naani nañu kaani kon moom Seydina Shujaa eh, non Kaab ibn Umayr moom keroog lañ ko faat kon ci xare boobu selon waxu imaam al-Waaqidi moom mi solo mbir mi bi sanad da'if kon foofu lañ ko faat fële ca sariya boobu radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa mawaa léegi nag insha allahu taala insha allahu taala ah, kon nag pare nañ ci sariya yooyu mu des nag sariya bu mag boo xam ne yàgg nañ ko tudd boo xam ne moom lañu war a gis insha allahu taala ci jataay bii di ñëw muy sariya bu rëy rëy ba dañ koy woowe ghazwa muy ghazwatu mu'ta min ardi muy xaret mu'ta bi nga xam ne yàgg nañ ko tudd te tudd nañ ko bi ñuy gis tarjama seydna Xaalid ibnul Walid lañ ko mujjee tudd